uhaajiru ma'ak man damaa ñëw ngir gàddaay ànd ak yow ni nga gàddaay jóge màkk ñëw man noonu laa gàddaay jóge fa ma jóge bàyyi sama réew ngir ñëw nekk ci yow alayhi salaatu mu ne fa awsaa bihi nabi yonent ma saar san d'accordal ko loolu nangul ko ko euh, ba pare daldi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 non wa dalaa dayni wa ghalabati rijaal wa dalaa dayni wa ghalabati rijaal kon loolu la mooy paresse boobu ñu doon wax loolu la mais ñii meluñ woon noonu allahu akbar xoolal xoolal kon yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy dénk kenn ci saxaabaa mi radiyallahu anhu fa awsaa bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa ko kaw kaw dafa gàddaay si radiyallahu anil jamii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 imaam al-Waaqidi nee trois jours la xalatu Zubayr la citadelle la forteresse de Zubayr boobu noonu trois jours la def ngir yonent mi alei satu ubbi ko mooy kon gis nga ne affaire bi di muy def partie la quartier yu ubbi ay forteresse léegi yooyu nag yonent mi alei bàyyiwul ba xare bi jeex complètement mu daal di séddale li nga xam ne mooy butin de guerre bi yépp biñ jële foofu deful noonu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 léegi léeg ñu xare après ñu toog noppalu waxtaan ay kii ak yooyu léegi fa la maa léegi nag moom nag bi mu ñëwee fekk yonent ma sa sam daal dinay séddale mbir yi ba pare fa mu ne ma hada bu dafa ñëw ñu daal di koy jox mu ne ma la dafa oo ilayhi mu ñëw ah mbokkam ko joxoon paaram daal koy jox ne ko lii daal di koy jox mu ne ma hada ñu mu ne lii lan la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 ala an urma haahuna wa ashaara ila xalqihi bi sahmin fa amuuta fa adxula al janna waaw mu ne ko man topp ma la ngir butin de guerre kon bu butin de guerre amee jarul nga ma ciy sédd maa ala hada tabantu topp ma la ngir lii walakin nii li am ba des mooy ittabatuka dama laa topp ala an urma haahuna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 te shahid la ci fii lañ ko raye léegi nii mu ñu indi ko